léegi ak kitaabu libaas baabu man sawwara suuratan kullifa yawmal qiyaamati an yunfaxa an fiiha ruux wa laysa bi man kadaba fii hulmi léegi mais boobu du bii exactement mooy bañ gisoon mooy bii ñëw mooy bi bi mu teg man kadaba fii hulmi léegi al imaamul al Bukhari rahimahullahu taala léegi nañ jël euh, bii euh, mu ne nañ jël bi nga xam ne moo gën a gudd quoi nga xam ne boobu <laughs> daa daa day day indiwaale nettali biñ la doon wax sànq hmm? kon al imaamul eh, eh, kii hmm? al Bukhari mu mu andi euh, kitaabul buyu' nañ jël boobu ba euh, euh, baabu bay'i tasawir mu ne haddathana Abdullah ibn Abd Abdullah ibn Abdul Wahhab mu ne nettal ñu suñu sëriñ Imam al-Bukhari Abdullah rahimahullah ibn Abdul Wahhab di Abdullah ibn Abdul Wahhab al-Hajabi Abu Muhammad al-Basri gis nañ ko fan yi la génn àddina la deux cent vingt-huit rahimahullah qala mu ne haddathana Yazid ibn Zuray' mu ne kii nettal moo Yazid ibn Zuray' Abu Muawiya al-Basri ñi ne Aishi ñi ne Aishi la al-Basri rahimahullahu ta'ala gane àddina cent un génn àddina cent quatre-vingt-deux rahimahullah qala mu ne akhbarana Awf mu ne kii nettal moo Awf di Awf ibn Abi Jamila Abu Sahl al-Abdi al-Hajari al-Basri fi yowoon ci awfunil a'rabi gane àddina la soixante génn àddina cent quarante six rahimahullahu taala an Sa'id ibn abi abil Hasan Awf jële ko ci frère al-Hasan ibn Yasar al-Basri di Sa'id ibn Abil Hasan al-Basri frère imam al-Hasan al-Basri bu siiw bi la muy Sa'id ibn Abil Hasan Yasar al-Basri mawlahum rahimahullah mawla Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu génn àddina la cent am nañu ne cent huit am nañu ne cent neuf moom moo gën a ñoo njëkk a génn àddina son grand frère rahima son grand frère rahimahullahu taala muy ki nga xamante ne mooy al-Hasan ibn Yasaar al-Basri rahmatullahi alayhi moom Sa'id ibn Abi al-Hasan léegi moom mu ne hmm? euh, mu ne qaala moom nag Saïd mu ne muy frère al imaam al Hasan al Basri bi nee na kuntu inda ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne dama ne woon ci ibn Abbas yal na borom bi kontaan ci moom ak baayam bi al Abbas ibn Abdul Muttalib ci noonu rek fujaa iya mooy soudain ataahu ci noonu rek am na ko benn waay ataahu rajul benn waay dikkal ko fa qaala mooy sculpteur bi mooy wala dessinateur bi lu ngeen koy woowe yaa aba yaa abal abbas ne ko yaa aba abbas parce que dakkantalu mawlaana ibn Abbas mooy abul abbas Hmm? Abul Abbas mu ne ko yaa Abal Abbas yow Abal Abbas ah ah ne ko inni insaan man de benn waay laa boo xam ne innama ma'ishati min san'ati yadi mooy sama li may dunde sama gagne-pain li nga xam ne moom laay dunde maa ngi koy jële ci li may liggéey sama loxo wa inni taman asna'u hadhihi tasawir damay liggéey mooy kii yii nii mooy euh, image yii nii dessin yi laay defar ah, wala sculpteur yi selon ku nekk rek ni ñu ko doon woowe fa qaala ibnu abbas ibnu abbas radiyallahu anhuma ne ko laa uhaddithuka illa ma sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul duma la nettali lulul loo xamante ne nii man moom laa dégg leen saa salaam di wax gis nga xadiisu ibnu abbas bi nag am na yeneen jàngat yu wuute ci tasawir gis nga waa ji li mu def mooy nit li yàlla nit mi nga xam ne ci ngay dunde te loolu mooy mooy mooy xuddu raxaa mooy li nga xamante ne axe central u sa boo bëggee xam sa ëllëg ak tamit sa présent est-ce lu baax wax ma la ngay dunde ndax daga naam biir waaw waaw mooy point central wu lépp mooy dunde lu lew parce que inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba borom bi dafa teey te du nangu lu dul teey ku nekk mist ma nga nekk la gën nag mooy laata nga ci doon dugg nga waroon a laajte lan moo ci àtte bi la est lii ma nar a def nga xam ne ci nit ci sàngam la may teerale est ce loolu baax na mais doo ñëw suivre parcours bi ba ñëw ba am ci la yaasa ba jour dañu lay décerner cadeau ci sa sa sa sa trophée ak sa sa diplôme nga xam ne après exercice gaay sax gaay jël nañ la ba pare yenn entreprise yi nga door ñëw di laaj naan est lii ma nekk baax na mais sa waay imaginer loolu. léegi yow bu la waa ji waxee ne la lii baaxul léegi foo jaar di nga fexe soit nga ragal yàlla lool malgré année yi nga ci def carrière bi nga ci def yépp nga toogaat ci seeti leneen te loolu du ñu bëree ko man wala nga nekk fa nag ah di jéem a seet oustaz bu ñeme yàlla boo xam ne dina la fexe ne dara ci newul waaw di la daganal loo xam ne maa xaramallah lu yàlla xaraamal xam nga loolu lépp problème bi mooy lan mooy dangaa deful. la borom Laxdari yi di wax te ñu koy jàng di ko fi rappelé lu bari rahmatullah alayhi li war ci mukallaf mooy muy laaj mu xam àtte yàlla ci lépp loo xam ne moom la war a def yeeduwul yàlla yellut muy dem dara loolu mu xam la loolu ñi ko dàq jàng boo mooywul bu jëf jotee duñu ko jëf te li la koy wan mooy seeni jëf ñoo la ñi ko doon da ngay ñoo xamante ni ci contraire loolu lañuy dox te jàng nañ loolu fu muy dee ñu wax ko mais na ñuy liggéey est-ce que gërëm dinañ ci am gërëmu yàlla wala lu yàlla xaraamal la lu ci sharia wax seen yoon na ci moom li ñuy seet mooy est-ce que ça rapporte ou pas alors que kii gis nga mooy de toute façon commencé na ko mais tamit loolu duñ la ne boo comme que début bi nga waroon def c'est pas grave jotuma ko woon def non même boo ci nee ba ci biir léegi loolu sa xel demu ci woon wala sa demoon na ci mais nga bàyyi noonu léegi nag demal nga leerlu ci moo tax waa ji dikkal say nam nu ma en te booy seet na nga seet borom xam Abdullah habrul umma wa tarjumaanul Qur'aan la ñëw seet si Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu anhuma waaw fuurew xeet l'interprète par excellence la ñëw seet c'est parce laaj xam-xamu diine ngay ngay ngay may sa bopp di dem ci ku la neex am na ñoo xam ne jarul ngay dem ci ñoom ustaasu buzz yooyu moom bu yaboo nga baleen nga xam ne seen lépp bëus la waaw seen lépp bëus la mooy ñaata follower la ñuy am ñaata like la ñuy am nangam ak nangam dafa mel looloo leen ñor ba pare tamit di wax lu tumuraanke kese ndax xam nañ ne nit ñi looloo leen di attirer te loolooy tax audace di di tëb di seeti kaw façon yu mel noonu moom même boo xamul dara ku mel noonu moom bu ko rek bu ko rek voilà waaw demal koo xamante ne nii am na ragal yàlla am na xam-xam am nag ragal yàlla léeg-léeg nag kii laaj man naa jafe ci moom parce que amul niveau bu mu xamee nit ñi mais xoolal boroom xam-xam yi ci seen biir ñi am xam-xam mais comme que au pays des aveugles ñu bari buñ baree di wax wax campal cambal ku nekk ubbi sa seen naan man usasa ku nekk di wax loolu léeg-léeg nit ki tànn kan lay dem ci ñoom loolu day jafe waaw mais bu sa yow l'essentiel mooy husnul niyya na sa yéene sell te yàlla tax nga def ko ngir yàlla ngir jëfi li nga xam ne boo xamee ne loolu la yàlla jàngale loolu laay topp ak lu ma ci mën a fekk la wax gis nga boo defee loolu am yéene bopp ñaan yàlla mu boole la koo xamante ne nii ci ñuy wax kan laa ci war a laaj même bu dee ne ka nga ko jëkka laaj tam toq ci moom du loolu borom bi dina la orienté ci koo xam ne man laa tontu après nga xam ne kële doon caaxaan da doon waxe ba kanam ana kan ngay laaj masalaay diine pas kullu man habba wa dab ku ne tël yëngu fële rek buuge ngeen ne ay wo voilà di di di wax ay ayin rek wala di bind ay poème wala boog di wax araab yu neex ñu ne sawaaye ngoo est-ce que leen ko laaj déedéet mbir mi du noonu xam-xamu diine moo gën a foor yooyu yëpp waaw nit man na man yooyu comme niñ la ko sooxoon nekk ki gën a aay ci wàllu diine mais am na ñu bari loolu kese lañ man boo yaakaaree ne noonu ñu miine arab di ci waxe comme si si ba way buy wax rahimahullah que ne looloo tax xam nañ ci diine yow yaa ngi nax sa bopp waaw kon gis nga waa ji dafa tànn il faut nga tànn kan ngay laaj bi ñëwee tamit nga gis laaj yi ni mu leere quoi yaa abal abbas ak boroom xam-xam bi boo koy interpeller boo koy interpeller di ko woo teg gi ni ko war a woowee ñëwul naa ko yaa abs waayow waayow waayow waayow waayow waayow waaw ah, déedéet yooyu non yaa abal abbas dakkantalam yow bàyyi abbas ak yaa cheikh wala yu mel noon wala dakkantalam boo xam ne xam nga moom lañ ko xame moom waaw nga woowee ko noonu waaw ba pare mu laaj laaj mu leer quoi inni insaan man ab nit laa boo xam ne inna maa ngi ñëwul naan ko bo ma'ishati min san'ati yadi man li may liggéey ci sama loxo laa koy liggéey ba pare yemul foofu xam nga loolu ba léegi leerawul mu ne ko wa inni asna'u hadhihi tasawir te man damay lëgëy li may def mooy yii image yii laay def waaw léegi gi gis mooy laaj day leer quoi te yow jàngalekat bi bu la fi ñëwee laaj la laaj bu leerul bi yaboo nga delloowaat ko laaj bi laajaat ko ne ko na gën a leer ay xam nga rek quoi man ay sëriñ xam nga rek quoi man foofu quoi nga xam ne fa laay joobe quoi voilà nga xam ne damay ñëw waaye xam nga jaay gis quoi daal di dóor taf taf waaye yow daal di dóor nangam waaw loolu moom lan la ci sariya wax nga ne ko man c'est lii nga wax ba léegi dara leerul yeboo nga leeral voilà léegi kon leer mu leer quoi Mawlaana Ibnu Abbaas nag ne ko man duma la nettali te lii moo war képp ku ñu laaj ci diine kenn laaju la yow lan nga xalaat noo gisee waa affaire bi noo ko déggee noo ko sentir noo ko yaakaare kenn laaju la saabi lañ la laajut kenn laaju la saabi ah kenn laaju la fii mu ne nii sab abi waaw kenn laaju la saabi yow lii lan la ci yàlla wax nga naan man du ma ko def lu ñuy laaj waaye yow ku la laaj looy def non mooy léegi da ngay gis ay yoo xam ne tu te demandes ñee ñii il se moque de kii kan la ñu yow bërëb bi nga taxaw da nga ne diine lañ la fi xamee di woote ustaad di woote sëriñ di woote walla yaa leen di jàngal diine xam nga ne nit bu ñëwee di la laaj waa ustaad waa seen moom lu ñu nekk wala lan moo nekk ci xeesal wala boog meesu wala muuru yow xam la yow li ngay def mooy diine lan la wax lan la ci ren saa sam àtte loolu la bëgg a xam nga naan non man nag moom du ma ko def waaw ba pare am na ñoo xam ne du ñu yem ci lool ñu dëgër fit loolu ah day naar la. <laughs> ñoo ñeme yàlla yow ku la laaj way sa waay téel sa gis nañ bu dee woo te nga bàyyi sa woote wi ngay woote wu ne borom xam-xam nga yaa fi sëriñ yaa fi nangam doo dara waaw kenn laaju la li ngay wax lii Ibn Abbas moo wax radiyallahu anhu moo war a képp kenn mu ne laa uhaddithuka man duma la nettali de illaa lu maa li nga xam ne sami'tu laa dégg man rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam yaqul di wax képp ku ñu laaj ci na nga xam ne yow porte-parole mooy da nga fee toogal yoneen saa moo la imaamu Maalik rahimahullah imaamu daaru hijratu waxoon ku ñu laaj ci diine na nga xam ne na nga jël àjjana teg sa ndejoor jël safara teg sa ndejoor sa càmmoñ bu la ci neex nga tànn nag bu dee xam nga teg nga ko fu leer xam nga alxuraan bu leer sunna bu leer wala lu tukkee ci ñoom nga tontu te yàlla tax loolu tànn nga àjjana bu dee nag xamoo ngay tatone wala nga wax lu la wóorul loo xam ne aleeru la mooy tax yaa jël safara xëpp ko sa kaw wal iyaazu billah mu ne man du la wax lu dul li ma dégg yoneen saa sama wax mu ne sami'tuhu dégg naa ko yaqulu mu naan moom alayhi salaatu wassalaam man képp koo xam ne sawara defar nga suurata ab image fa inna allaha borom bi tabaaraka wa ta'aala mu'azzibuhu dina ko mbugal xatta ba kere yan fuxu lay ëpp fii xar ruux ca la nga xam ne moom la defar waaw ne ko ëpp ci ruux fekk defu ko ñu koy buggal walaysa bi naafixin fiiha abada waaw Allahu akbar te kooku du ko mën a def mukk du ci mën a ëpp ruux mu ne fa raba rajulu rabwa shadida wasfarra wajhu waaw mu ne nit ki daal di jekk mooy li la doon sànq loo mësula dégg ma soo ko yaakaar ñu wax la ko mu mel ni daf laa kaaw dañ la sot ndox mu seddu boy wala benn weñ lañ la dóor tël dala asome wax yee ko asome waa ji ci tiit ku tiit waaw tiit tiit goo xam dañ koy gis xam ne waa ji tiit na lool moom la naan fa raba rajulu rabwa waaw waaw mu mel nit bu tiital li ma luy lemoo ci boppam nga gis ko mel ni kuy kuy lemu léppam ci boppam piit mu tar wasfarra mu daal di mboq wajahu xar kanama fa qaala ibnu abbas bi seet loolool ci waa ji ne ko way xat ne ko ëy yow in abayta illa an tasna bu dee bañ nga lu dul foog nga liggéey ak sa loxo fa alayka bi hadha shajar maa ngi lay dénk sa garab yi defaral garab kulla kulli loo xam ne mooy alayka bi amul li nga xam ne mooy ruux dafa la akbar allahu nga xam ne noonu la ko <laughs> frère Seydina al-Hasan al-Basri bi Sa'id daal di nettali la ko yeneeni taabi'i tamit jële ci moom ah comme an-Nadr Anas ah, moom mu ne jégg Qataada ne kuntu inda Ibn Abbas muy benn xew-xew bi la alhamdulillah Mawlaana Ibn Abbas ne non Qataada mu ne rahimahullah ah non non dane am Nadr ibn Anas la am Nadr ibn Anas ibn Malik yuhaddithu Qataada qaala kuntu mooy surtout doomu Seydina Anas ibn Malik nee na al ansaar yi nga xam ne mooy saxaaba bi doomam bi tudd an-Nadr radiyallahu anhuma nee na moom moo doon nettali Qataada ne ne Qataada ne ko man kuntu da inda ibn Abbas dama ne woon ci sayyidina ibn Abbas ci jotaayam wu yasaluunahu waaw ñu koy laaj nag ay masala ama moom yi la ñoom Sa'id ma layit yi la voilà euh, léegi <laughs> nee na ñu koy laaj ay masala wala yadkuru nabiyya sallallahu alayhi wasallam liñ koy laaj yëpp yo sayyidina ibn Abbas mu ngi tontu mais tuddul yonent bi sallallahu alayhi wasallam hatta su'ila ba ñu ko laaje nag ci wàllu image yi fa qaala mu ne sami'tu muhammada sallallahu alayhi wa sallam mu ne dégg naa ki nga xam ne mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan man sawwara suratan fi dunya kullifa yawma alqiyamati an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikh voilà te loolu mooy xadis bi nga xam ne moo ci tegu voilà moom lañ gisoon taxriijam ci bañ 1544 euh, mu ne képp koo xam ne defar na ab suura ab image fii ci àddina dees na yenn yawmal qiyaamati nga daal ci ciy ruux te doo ko def léegi kon ci gàttal imaamul Buxaari noonu la ko solo imaam Muslim benn buntu kese la ko indi kitaabu libaasi wa ziina baabu tahriimi taswiiri suuratil xayawaan al imaamu Muslim mu wa haddasanaa te nettal nañu bale Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibraahiim al-Absi mawlaahum gane àdduna 159 génn àdduna 235 rahmatullahi alayhi qaala haddasanaa Ali ibn Musir mooy moom it comme mii la woon Ali ibn Musir al-Qurashi Abul Hasan al-Qadi al-Kufi yu génn àdduna 189 an Sa'id ibn Abi Aruba gis nañ ko Sa'id ibn Abi Aruba Mihran al-Adawi wa Abu Nadr al-Yashkuri mawlahum al-Basri mooy ibn Abi Aruba la si woon génn na 156 am nay wuute an an-Nadr ibn Anas ibn Malik mu jëloo ko ci an-Nadr ibn Anas moom lañ gisoon sànq ci yàlla be génn àddina entre di doomu Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anil jami am na mu ngoon kuntu jaalisan inda ibn Abbas fa ja'ala yufti mu ne dama toogoon ci ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu hmm, mu nekk nag di ubbee nit ñi voilà mooy ñu koy laaj moom la wax fee koy laaj muy tontu léegi nag léegi bi nga xamante ne am na wala yaqulu lool dañ koy xam boroom xam-xam ci xam-xam la mooy boroom xam-xam day mën a ñu koy laaj ay masalaay diine muy tontu mais waxoon naa la la suñu sëriñ radiyallahu anhu la inshallah habibullah wa habibullah ne léegi boo waxi caaxaat yi nga xam ne moom la gaa yi def mel lu normal waaw. mel ni taalibe yi amuñ droit jataayu diine ñu laaj seen seen xam seen seen masala ñu tontu ko gars jàpp ne loolu bokkul ci mbir yi mooy naan ah non tontu ci diini dafa sensible parce que liñ a avouer xamuñu nañu libéré yi ñu laaj te mën nga koo tontu mais koo xamante ni masala yi dina terre à terre boo ko laajee mënu la cee tontu naan loo oh, wax ci diini dafa sensible waaw bu ñu la laajee da ngaa war a jàpp laaj ba ba mu dëgër nga dem sa kër ba xoolaat téere yi bu baax door a tontu sa waay yaa gën a tay ne loolu mooy xamoo dara la tudd <laughs> waaw loolu waxoon naa la domaine bépp domaine boo xamante ni ñañ ne ñoo ko man noonu la ñuy doxale gaa yi bàyyi leen bu dee diine nag ñu bëgg a nit ñi ne loolu la war a demee <laughs> waaw fii mu ne bu doon mathématicien bi ñu ne waa ji professeur mathématique la ñu jox ko ay x bi ay ay ay ay opération mu naan yee trouvé euh, toj toj mat dafa sensible <laughs> yoo xam ne ay exercice su sixième moom mu ne professeur di émérite la ci mathématique ñu jox ko benn ci yooyu yoo xamante ne ay équation premier degré sa waaye naan mathématique dafa sensible duñ la lu joxee yi war ngaa dangaa war a bàyyi ba dem sa kër ba seetaat téere yi xool anaal yi nga xam ne boo war a ci yow xam ne kii xamul <laughs> léegi bu dee diine nag ñu bëgg koo nangul nit ñi lii Ibn Abbas bi lii moo yaaru fa jaara ah yufti ñu koy laaj muy tontu oo oh, manul leen manuma wala bu dee da ngeen a tanee tuuti ngeen di kii wante ci li ngeen tanewante boo amee masala yéen a ngeen ànd ko mais bëgg samp sa bopp na yaa fi borom xam-xam ba pare te manoo tontu tous ndax amoo dara li loo naan ni naan daa sensible loolu waxi caaxaan la. moo tax loolu mooy li jaadu quoi voilà waaw <laughs> kuntu jaalisan inda ibn Abbaas radiyallahu anhuma doomu Seydina Anas radiyallahu anhu mu ne maa ne woon fa mawlaana ibn Abbaas fa ja'ala yufti mu nekk di tontu nii ñu koy laaj muy tontu wala yaqulu te doonu loolu wax qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yeneen sallallahu alayhi wasallam nee na loolu dañ ciy jàng ne mooy kii tontu ay laaj boroom xam-xam bi obligé wu tout le temps mu naan yeneen sallallahu alayhi wasallam nee na waaw man nañ ko laaj waaw yaa cheikh waaw euh, man de euh, hafizakumullah euh, kii dama doon julli après ma sëlmal ci ñaareelu ràkk bi tisbaar te loolu nan laay def obligé wul mu naan ko xadiisu dul yaday ni yoneen saa salaam keroog xew bi obligé wul mën ko tontu saa mu ne yoneen saa Abdullah mën na ko tontu directement saa mu tudd cité yoneen saa salaam comme ni Ibn Abbas def loolu tamit il faut pas tamit euh, taalibe yi ñu am ñoo xam ne tamit dañoo xaw a jàpp ne voilà tout le temps rek systématiquement mooy li nga xam ne Euh, li nga xam ne mooy li gën a kii pour taalibe yi tout le temps ñu tudd ne voilà wane dalil bi wane kii bi mais léeg-léeg boroom xam-xam bi parce que tamit ça dépend ci bi mën nga gis ne bon loolu euh, lii muy wax leer na leer goo xam ne euh, ci bopp ñu bari ak tamit bon jarul di citer yenn yeeg di dugg ci yenn yeneen saa saa nee na tout le temps voilà loolu tamit lii dañuy jàngale fii loolu mën na nekk moo tax mu ne mu ñu koy laaj muy tontu te newul nekkul hmm? doonul wax woon wax ne. ci tontoom yi ne yeneen saasam nee na xatta ba ni nga xam ne nag saalahu rajul euh, ci la ko benn waay nag daal di laaj waaw te bii nii euh, muy riwaay bi mooy surtout comme bu ibn euh, Abu Abdillah al-Bukhari biñ génn moo niroog bii mais dina ñëw après juste riwaay bi nga xam ne exactement moom la Imam An-Nawawi indi fii ci Riyad bi voilà parce que bon après bii bi mu ci teg mooy bii tamit mu gisoon nañ tax ri moo tax boobu duñ ci taxaw mais lii dafa am solo léegi mu ne te wo nekkuloon di wax naan yoneen saa salaam nee ba ni ko xattaa ba ni nga xam ne sa alo alahu rajul ci la ko benn waaye dem di laaju fa qaala mu ne waa ji ne inni rajulun moom laa wax laaj day leer man benn waay laa xam ne usawiru hadhihi suwar damay defar image yi laay defar waaw wala boog yii damaa leen di fa qaala lahu ibnu abbas ibnu abbas ne ko udnu jege si fa dana rajul waa ji daal di jege si fa qaala ibnu abbas alors da ko wax ñetti yoon daan ko jege si jege si jege si ba waa ji gën a jege mu ne ko ibnu abbas sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wasallam yaqul man sawwara suratan fi dunya kullifa an yanfukha fihi fiha ar-ruh yawm al-qiyamah laysa binafiq loolu mooy xadis bi tegu léegi nag meen jël yi nga xam ne exact exactement kaddu googu la imaamu al eh, ki nga xam ne mooy Euh, An-Nawawi indi fii ci Riyad bi hadith mille sept cent quatre-vingt mille six mooy biñ jóge ko jiitu mooy bi ko jiitu avant mu qaala muslim mu ne imaam muslim lii nag bariwul imaam muslim di loo xam ne mooy qiraa al arda daa jàng ci kanamu sëriñam sëriñam bi daal di ak ne waaw loolu lañ naan ard te moom la imaamu Maalik doon def moo tax taalibe sëriñu imaam Muslim bi gën a mag muy Yahya ibn Yahya Rayhaanatu Naysaabuur rahmatullah alayhi moom danaan qara'tu ala Maalik loolu nag la imaam Muslim def loolu imaam Muslim qaala Muslim muy Abul Husayn wala ibn al-Hajjaj saway al-Qushayri an-Naysaabuuri saahibu Sahih borom Sahih mu ne qara'tu ala Nadr ibn Ali ala Nasr ibn Ali maanaam Nasr ibn Ali <laughs> al-Jahdami men <laughs> mooy sëriñu moom tamit waa kutubu sitta voilà <laughs> Abu Amr muy Nasr ibn Ali ibn Nasr ibn Ali ibn Suban Abu Amr al kii mooy bu ndaw bi quoi parce que Ali mooy baayam ne keneen ci Nasr ibn Ali tamit la tudd mooy moom Nasr ibn Ali maamam tudd Nasr ibn Ali muy nag mooy bu ndaw bi moo doon sëriñu waa kutubu sitta di rahmatullah alayhi muy Nasr ibn Ali ibn Nasr fàttalekul mook Tufayli ba borom xaaraankat ba rahmatullah alayhi gane àddina <laughs> euh, vers les années cent soixante génn àddina deux cent cinquante rahmatullahi yaani moom sëriñ waa kutubu sitta rahmatullahi alayhi mu ne jàng naa ci moom imam muslim mooy day yor téere boo xam ne kéit boo xam ne hadith ya muy lii ci moom la ko jële léegi mu ne mu ne qaala mu ne an ubay léegi mu ne jàng naa ci moom ne ko an ubay an abdillah mooy dañuy wax ne jëleen nga ci Serigne Diw voilà loolu moom muy déglu après pare mu ne leen waaw an Abdil A'la ibn Abdil A'la mu ne moom Nasr ibn Ali jëlee na ci Abdil A'la ibn Abdil A'la ibn Muhammad Abu Muhammad as-Sami al-Basri al-Qurashi génn àdduna 189 am na wuute rahmatullahi alayhi ah qaala mu ne haddasanaa Yahya ibn Abi Ishaaq mu ne ki ñu ne tawoo Yahya ibn Abi Ishaaq di Yahya ibn Abi Ishaaq Zayd ibn al-Haarith ibn Yaquub al-Hadramiyu mawlaahum an-Nahawiyu al-Basriyu rahmatullahi alayhi génn àddina 136 am nañu ne 132 mais mel na ne bu njëkk bi mooy li gën a dëgg rahimahullahu ta'aala an Sa'iid ibn Abi al-Hasan mooy kan frère Abul Hasan muy euh, al-Hasan ibn Yasaar al-Basri mi ngi sànq ci riwaaya imaam al-Buxaari rahmatullahi rahmatullahi ala al-jami' qala jaa rajulun ila ibn abbas xoolal mu ne jaa rajulun ila ibn abbas fa qala inni rajulun usawwiru hadhihi suwar fa aftini fiha voilà mu ne daam benn waaye bu dikkal sayyidina mawlana ibn abbas radiyallahu anhuma xew-xew bii nag day mel ne ni mooy bi mu nee basara ndax imam ibn abbas ne woon na basara loolu lay niru parce que ñi ko jële ci ñoom nadrum na anas ak said nii ñoom ñépp basara yi lañ basara lañ ne woon voilà Eh, te Ibn Abbas ne woon na Basra radiyallahu anil jami mu ne daa am benn waaye bu dikkal Ibn Abbas fa qaala mu ne man ba waaye laa yoo xam ne damay eh, defar image yi ngay gis waaw fa aftini fiha damaa bëgg nag nga wax ma ci lan la ci diine wax gis nga fa aftini mooy eh, damaa bëgg nga wax ma lii lan moo ci atteeb l'islam la wax loolu laa bëgg mooy pas ay façon caaxaankat yi nañ yàpp nii di wax naan lii man duma ko def fa qaala lahu numi nee na Ibn Abbas ne ko jege si fa danaa minu waa ji jege fa summa qaala waa ji tegaat ne ko udnu min nii Ibn Abbas ne ko fa danaa hatta wada'a yadahu ala ra'si waaw nee mu jege Ibn Abbas jege si ko loolu day wane ne tamit kii jàngale mën na nekk fu gën a kawe waaw te lool du waaye da jaay ne moo gën gaay comme rek ñenn ñi fuuy ni ñuy xalaate waaw bu lépp daal lu jëm ci wàllu diine ñu jàpp jàngalekatu diine bi moom amul benn loo xamante ni moom moom daal hmm, lépp lu mu def luy wane ne bon benn jël benn auteur tuuti sax ñu jàpp ne waaw léegi ñoom dañoo commencé nag ñoom nag eh, léegi ustaas yi wala booba man borom xam-xam yi jaaxal nañ ma waaw. waaw alors bu dee ni nga xam ne yëfi àddina yi caaxaan kese musicien bi moom uddal ko fu kawe wala bu ñëw sax même boo xam ne wayu wala caaxaan kan bi. mu ñëw boo xam ne yu defal ko koo xam ne ñépp ba koy ràññee mu tim ñoom ñoom loolu gaawul c'est loolu moom yaay di wut ay photographe ak xaw ma lan lu ne. mais bu dee borom xam-xam bi gars yi commencé ah non saa si nag léegi seen affaire ñoom ñoom da ngay waaru quoi <laughs> waaw parce que yéen ay nitu ay nitu caaxaankat ngeen moo tax waaw mooy moo tax yeneen caaxaan loolu yëpp ci minbar bi tiim ñëpp voilà loolu ñu ci xam ne kiy jàngale man na nekk foo xam ne auteur day am auteur pour lan ndax bu nekkee moo gën a kaw waxam day gën a maasale ci ñëpp ñu toog ñëpp te tamit. le fait tamit bu ñëwee ñu xam ne moo jàngale tamit ak loolu ak wax ji ci lay gën a ak yooyu nit ñi ci la ñuy gën a bàyyi xel mais bu dee daa nekk foofu kenn du ko gis te nit ñi bari lii dañ koy jàng parce que waa ji bu nekkul jegesil jegesil ba waa ji jegesi ñëw ba jegesi ko mu jël loxoom teg ko ci boppam mooy kooku amaan am na benn hauteur lu mu ko ginoon a kawee tuuti voilà hatta waa ji yegesi hatta wada'a yadahu ala ra'si ba Ibn Abbas radiyallahu anhu jël loxoom teg ko ci bopp waa ji qaala mu ne unabbi'uka comme que nag maa laaj ma iftaa la ubbee la ci liggéey bi ngay def waaw ana lan la ci diine wax ko man de dama lay xabaare bi maa ci li nga xam ne sami'tu moom laa dégg min rasulillahi jële ko ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam mu ne ko sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yaqul yàlla na yàlla julli tey sëlmal ci moom mu naan kullu musawwirin fi naar voilà bii mooy suñu xadiis kullu musawwirin bépp kuy defar image yi fi naari safara léegi est-ce que musawir bi mooy yett ñi yett wala boobu ñi nga xamante ne nii ah <laughs> mooy ñii dessiner noonu wala ñi nga xamante ne day def lu am jëmm wala déet at fa kullu musawirin fi naar yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsa borom bi da koy defal ci bépp image bu mu defar ab bakkan waaw fa tu'azzibuhu borom bi di ko wala bakkan boobee di ko mbugal ah wala suura boobee lay mujj moo tax fa tu'azzibuhu fii ci riyaat bi fa yu'azzibuhu la fa tu'azzibuhu loolee mu defaroon borom bi da xam nga ko fële dundal te du ci def ci ruux te du ko man finalement après dañuy jël mbir mi def ci ruux affaire boobu di tourner di tug di ko mbugal moom waaw fii jahannama ca biir safara jahannam wa qaala léegi nag ci la waa daal di wóor waqaala mu ne ko loolu dañuy xam ne nit boo déggee waxu yonent saa mu wuti li nga doon def lool aw kasaarir war na laa dugg ko waaw alhamdulilah ak tiitaange bu mag xam ne yaa ngi ci safaa jurufin haam yaa ngi ci daali ba nga nekkee ndeke ci loo xam ne lu toll lii la ci yonent saa wax waaw mu ne ko in kunta waqaala ibn Abbas ne ko radiyallahu anhuma in kunta la budda fa'ila fasna' ash-shajar wa ma la nafs lahu waaw akbar mu na ko defaral kon bu dee manu la ñàkk daal nga liggéey sa loxo comme ni nga ma ko waxe noonu ñes ni mu waa ji réaction bi mu am waa ji dafa buus bee <laughs> mu ne ko bu dee manu la ñàkk nga defaral fasna'il shajar defaral garab del dessiner garab wala del defar ay garab comme ah jëm ay garab non mooy dessiner yi def wala Euh, yi muy defar noonu wama la nafsa fi ak loo xam ne amul bakkan amul ruux waaw defar loolu xam nga lii moom mooy exactement li nga xam ne nii la ko imaam euh, al al lii imaam muslim exactement moo indi lii ak sëriñam imaam ibn euh, ahmad ibn hanbal waaw mais imaam al buxaari par exemple kaddu yu mel ni indiwu ko mooy kaddu yu ñu jóge te mooy xadiis bi ci tegu man sawwara suuratan fi dunya kullifa an yanfuxa fiha ruux yawma alqiyaama wa bi naafix imaamul Buxaari noonu la ko indi mais ki indi kàddu yii mooy imaam Muslim comme ni ñu ko nag sëriñam di imaam Ahmad rahmatullah alayhi te boobu ci bi la mooy Nasr ibn Ali al-Jahdami ah moom ci ki mu ko jële ci kooku la ko imaamu Ahmad ibn Muhammad daal di jële muy ki nga xamante ne mooy Abdul A'la ibn Abdul A'la an Yahya yaani ibn Abi Ishaq qaala noonu la ibn Abi al radiyallahu anil jami' qaala jaa'a rajulun ilaa ibn Abbaas fa qaala ya ibn Abbaas inni rajulun usawwiru haadhihi as-suwar wa asna'u haadhihi as-suwar fa aftinii fiihaa qaala urnumini fadanaa minhu fa qaala urnumini hattaa wada'a yadahu alaa ra'sihi qaala unabbi'uka bimaa sami'tu min rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu kullu musawwirin fin naar